mu ne kon hadith numéro 849 wa an abi yusuf ibn abdillah ibn salam radiyallahu ta'ala anhu annahu qala وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yaa ayyuhan naas afshu salaam wa at'imu at-ta'aam wa silul arham wa sallu wan-naasu niyaam tadxulul jannata bi salaam rawaahu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'aala wa qaala hadiisun sahiih qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu daal di indi xadis bi nga xam ne moom la ci teg muy xadis numéro huit cent quarante-neuf mu ne waan abi Yuusuf mu ngi jële ci saxaaba boo xamante ne nii dakkantalam moo doon baay Yuusuf tay lañ doon wax ci mbiru Seydina Yuusuf euh, al-Karim euh, euh, alayhi salaatu wassalaam mais turam moo doon Abdallah ibn Salam Seydina Abdallah ibn Salam zalika al-habrul yahudiyu ah, yahud la woon laata di ñëw radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla li sallallahu di wax naan ya ayyuhan nas e eh, yéen nit ñi afshu salaam wasaare leen nuyoo ta'am ñaareelu ndigal te ngeen di leele ñam wasilul arham te dee leen jokk mbokk yi seen mbokkooy yi da ngeen koy jokk wasallu te dee julli wan naasu ni yaam fekk nit ñee ngi nelaw mooy xiyaamul layli di dundal guddi yi ci ay naafila fekk nit ñi di nelaw moo ngeen defee yii de tadxulul jannata di ngeen dugg ajjana bi salaam ci jàmm mu ne rawaahu soloona hadis bi at-Tirmidhi yu de al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa qaala mu ne hadithun lii hadith la boo xam ne sahih bu wér la hadith bii bala ñu jàll war nañu wax hadith 1166 mooy 1166 inshaa Allahu ta'ala ci mooy chapitre 212 la war a ñëw baabu fadli qiyaamil layli dina ko ndiwaat fii kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ah kon ah, moom mu ngi mu ne kon xadiis bi dane rawaahu at-Tirmidhi dane rawaahu soloonof at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est-ce que moom dongo ba solo ñu ne la noono ah, al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal dina koy solo na ko noonu al imaam Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jami' al-imam ad-Tirmidhi mu ngi ko mujj ci abwaabu sifati al-qiyama wa raqa'iq wal wara an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Abdul Wahhab ath-Thaqafi wa Muhammad ibn Ja'far wa ibn Abi Adi wa Yahya ibn Sa'id <laughs> mooy <laughs> Muhammad ibn Bashar ah, mooy kan Bundar Bundar di sëriñu waa kutubu sitta Ah, moo ko nettali ñoom imaamu Tirmidhi mais moom ci ñeenti sëriñ la ko jële mu ne nettali nañu Abdul Wahhab as-Saqafi muy Abdul Wahhab ibn Abdul Majid ibn as-Salt ibn Ubaydillah ibn al-Hakam ibn Abi al-Aas as-Saqafi Abu Muhammad al-Basri benn sëriñ a ko wa Muhammad ibn Ja'far ak sama beneen sëriñ man Muhammad ibn Bashar di Bundar suñu beneen sëriñ de Muhammad ibn Ja'far al-Hudali mawlahum Abu Abdillah al-Basri si yowoon ci li nga xam ne mooy Gundar di saahibul Karaabis nekkoon ki nga xam ne Rabiba Shu'ba la baax Shu'ba ibn na hajjaj moo doon denc ndayam al-Basri moom Abu Abdillah bi ki nga xam ne mooy Gundar ñaareelu sëriñ boobu Muhammad ibn Ja'far wa ibn Abi Adi ak sama beneen sëriñ beneen sëriñ man Bundar di eh, ibn eh, di ki nga xamante ne mooy ibn Abi Adi di Muhammad ibn Ibrahim ibn Adi ibn Abi Adi Ibrahim as-Sulami mawlaam Abu Amr al-Basri rahimahullahu taala léegi ñeenteel wa Yahya ibn Sa'id mu Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Hafiz al-Qattan moom kenn du ko laaj al-Ahwal euh, al-Basri rahimahullahu taala at-Tamimi ñoom ñeent ñi ñëpp an Awf ibn Abi Jamila al-A'rabi ñoo ko jëlee ci Awf ibn Abi Jamila di Awf ibn Abi Jamila mi nga xam ne al fi woon ci al-A'rabi quoi <laughs> Abu Sahl al-Abdi <laughs> al-Basri rahimahullahu taala moom ku dëgër dañ koy moom daa yoroon nag pas-pasu <laughs> ak ci tasay yooyu dañ ko koy eh, eh, dañ ko koy <laughs> jame moom Awf mi ibn Abi Jamila siiwoon ci Awf al-Arabi rahimahullahu ta'ala an Zurara ibn Awfa mu jële ko ci Zurara ibn abu haajib albasari alqaadi rahimahullahu taala an abdillah ibni salam moo ko jëlee ci abdillah ibni salam ibni alhaaris alisrailiyu almadaniyu abu yusuf nekkoon xalifu waa ñi nga xam ne waa xasraj rahmatullahi alayhi wa radiya anhu nga xam ne sahaaba la boo xam ne bu màgg te siiw moom Abdallah ibn Salam yàgg nañ ko fi gis xadisam bi sax tuddoon nañ ko fi radiyallahu ta'ala anhu qaal xoola nag mu wax la xadis bi fan la jóge mu ne lamma qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-madinatan jafala an-nasu ilayhi wa qila qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fajitu fi nnaasi li anzura ilay falamma stamantu wajha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam araftu anna wajhahu laysa bi wajhi kaddaab wa kaana awwalu shay'in takallama bihi an qaala yaa ayyuha nnaas afshu salaam wa at'imu ta'aam wa sallu wannaasu niyam tadxulul jannata bisalaam haaza hadiisun sahiih voilà lii la ko imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah moo tax Imaam an-Nawawi ca suuf mu ne wa qaala hadithun sahih xoola mu ne Imaam Abdullah ibn Salam radiyallahu mu ne lamma qadima rasulullah bi nga xam ne ci la yonent may saa saam daal di dégmal almadinata mooy jógee makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman daal di gàddaay ci Medina moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dégmalee in jafala naas in jafala mooy gaay asra'u dañu kaw koy nekk bàyyi la nga def gisoon nañ ko waxoon nañ ko <laughs> kullu ziyaar <laughs> fay <laughs> non kullu ziyaar bi moo moo moo gën a efficace parce boobu guddul bu ma la nee dellu ci siira bi da ngay décourager da ngay décourager siira bi moom dangay ngay décourager wu ah, tool mën naa gën a gudd ak xadiis yi la ah, fay yow yëgoo la xaw quoi bi c'est bi euh, ñu ngi dem ñu ngi dem. <laughs> ñu ngi dem ñu ngi dem waaye léeg-léeg gënoon a de <laughs> waaw eh si rajo gënoon a gudd de <laughs> waaw nañu yem noonu rek mu bañ la découragé lo dama lay bañ a découragé lo waaye waaye kullu ziyaar moom ci janvier bi ñu génn lañ ko defoon ñu ngi lan ñu ngi mois septembre ah waaw gisoon nañ saa saa bi muy lakk yi à bi muy ñëw Médina nan la ko waa Ansaar daal di accueillir ak ni mu jaaree ci ñoom ci seen eh, eh, ba butuunul Ansaar yooyu nga xam ne bi muy dóori ñëw ak mu dugg see bi xam ne moom la kii doon wax Seydina Anas ibn Malik ne maa ngi dox nekk bokk ci xale yi dégg ñu naan qadima Rasulullah ma daw xool gisuma kenn dégg ni ñu naan qadima mu qadima rasulullah ñu naan jaa muhammad ah jaa muhammad allahu akbar qadima rasulullah loolu la kii di wax imaamu abdallah ibn salam fekk mu nga fa woon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne mu ne eh, lamma qadima rasulullah bi nga xam ne ci la dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama eh, sallallahu alayhi wa sallama daal di dëgmal Medina in jafalan naas gars yi dañoo nit ñi dañoo gaaw waaw gis nga dañ ko doon teeru comme niñ ko xamee woon dañ ko doon teertu tout le di génn ci seen biti euh, seen biti dëkk bi di ko xool ba ni nga xam ne ci lañu euh, lay ñëwee benn bés euh, am benn yahuud yi bu yéegoon ci benn teeraasam daal di koy gis wax yaa bani Qayla hada jaddukum <laughs> yéen doomu Qayla yi seen kilifa gi ngeen doon xaare ngi rek gaa génn daw jël seeni armée di daw si nag ak si walam sarr daal di koy loolu Quba la woon loolu Quba la woon ba ni nga xamante ne nii ak ni nga xamante ne noonu lañu ko xame muy Quba muy Quba waaye bi mu ñëwee Medina nag euh, biir fi jàkkaar ji nekk côté boobu léegi nag ci waa Banu Najjar foofu nag moom fala Seydina Anas doon waxe lëlé ndax fépp fu ma mënoon masoon a jaar da ngay xam ne c'était un événement boo xam ne nit ñël fa nekk ñoo ñëpp dañuy génn moo tax gisoon ngeen kilifa yi boo demee ci foofu euh, tënk nañ ko ci lu gàtt quoi ci kurlu siyaar bi nga gis kilifa yi ku nekk da ngay génn naan koy nent may saasaam aqil aqim indana fi l adadi wal uddati wal mana defal ci ñun ah bu mbooloo am nañ ko bu dee waajtaay ngir lépp loo xam ne ngir protéger la loolu am nañ ko kon defal ci ñun bam naan xallu sabilaha fa innaha ma'mura bàyyi leen li nga xam ne mooy yoonu gëléem gi xajal leen yoonam ndax moom dañ koy digal léegi nag Abdallah ibn Salam nii di yonente way saa sam na bi door a dëgmal biir Medina nag dane man ah damaa dégg xadima da da in jafala naas nit ñi dañoo gaaw waaw an naasu ilayhi ñépp bëbb di daw ci moom di xool way ana yonent saa salam waay waqila ah neera maa ngi dégg nit ñaa nga naan nit ña keroog ngi naan xadima rasulullah gis nga ni mu tëggoo hadith Seyna Anas bi ci imaamul Bukhari ak Seyna al Bara nettali woon na ko bi nga xam ne baayam ci la doon nettali baayam al euh, Seyna Abu Bakar doon nettali baayam ki nga xam ne mooy Anzid keroog seen seen tukki ba Seyna Abu Bakar naan maa ngi nit ñi ngi fees dell foo fépp ay di nekk fa ñii naan jaa rasulullah qadima rasulullah allahu akbar léegi nag sallallahu alayhi wa sallam sayna abdallah ibn salam manoon nañ ko ci boole kii wam bii ne abdallah ibn salam it waxoon na ko <laughs> boobu ñu ngi doon ah, ne la man tala al badru alayna googee nga xam ne moo siiw gaa yi waxuñoon lool dara voilà qadima rasulullah <laughs> nee na wa qiil abdallah salam ne gaa gaa yaa nga naan qadima rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam dëgmal na qadima rasulullah qadima rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ko wax ñetti ñoom <laughs> ah waaye ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam dëgmal na nee na nag ah bi bëbbee di wax lool fa jiitu ma ñëw fi naati fekk nit ñi yoneen saa salama ngi toog léegi nag nit ñi fees foofu del man nag ma ñëw li anzura ilayhi ngir ma xool jëme ci moom fa lama tabantu wajha rasulillahi sallallahu bi ma leerloo xool xar kanamu yonent baa ngi saab saab bam leer ma jàngat ko te ñoom waa tawraat yo euh, euh, ñoom ni ñu xame woon yonent bi alei saat salaam ko woon sax seen doom yi moom lañ gënoon a xam moo moom mii <laughs> euh, <laughs> doon wax ne man de yii man yonent bi alei saat salaam moom dama koy seedeel loo xamante ne moom du ko seedeel sax sama doom yi ma jural sama bopp waaw lu tax mu ne parce que man yonent lay saa saam ne yonent la ya xabaar la bu ma yàlla jox ci suñu téere yi mu leer nañ alors que man moom doom ji ñu maa ko jur loolu ci kaw njort xalabatus danni kese laa ko teg <laughs> aw ma ci genn bu yàqin <laughs> mooy dalaa bëgg a wax ne xabaar boobu xabaar bi yàlla joxe bokkuñ voilà te borom bee ne alladina aataynaahumul kitaaba ya'rifuunahu kamaa ya'rifuuna abnaa'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuuna al-haqqa wa hum ya'lamuun waaw gis nga gaa yi nga xamante ne nii ah ñoom lañ joxoon téere ñoo gën a xam ne yow yonent bay saa saam li ngeen di mooy dëgg yow ci sa boppam yow ci sa bopp waaye xibla bii ñu doon porté loolu ci affaire xibla bi la doon wax waaye tamit ci li nga indi lépp rek d'une manière générale ñoo gën a xam ne dëgg la te ni ñu ko xamee. ak yow say melo ni ñu ko xamee kamaa yaarifuuna am naaw mooy kamaa moom du du comparaison ne non kamaa mooy lu raw ni ñu xame seen doom yi lañ nga xame waaw wa inna fariqan waaye malheureusement am na kuréel minhum bu mag ci ñoom yahuud yi la yaktumuuna waat naa ne dañuy nëbb alxaq dëgg wa hum te ñoom bañ koy def yàlla bu na ñoo gën a xam luy dëgg waaye nag rëy ak li nga xamante ne nii mooy bañ dogalu yàlla ak ngëneelu yàlla goo xam ne moom la defal Euh, ñoo xam ne yaakaar wu ñu ko woon ñu bañ koo nangu loolu rekk a leen jàpp waaye ñoo la gën a xam dëgg ji kon nag mu ngi noonee waaw kon mu ne in jafale naas fa kuntoo nit ñi daal di bëbb gaaw waaw ma gaaw bokk ci ñi dëbb dégg ñu naan qadima rasulullah qadima rasulullah sallallahu alayhi wasallam qadima rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na ma ñëw daal di xool leerlu xoolaat bu baax xar kanamu yonent bay saa saam description yi nga xamante ne nii mu leer ma nañ moom laa amoon ci suñu téere yi ak bi ma xoolee rek xar kanamam gi cettt ah araftu ci laa xam ne anna wajhahu laysa bi wajhi kaddaab alhamdulillah ci laa xam ne xar kanamu kii ma gis nit ñi wër ko nii lu xar kanamu koy wax lu du dëgg kii bu nee mooy yonent moom nii mooy yonent moom la moom mooy yonent mu jub jamono mu ngi nii kii du xar kanamu parce que en bu amoo seetlu ak ñi nga xam dañu am yenn kii dañuy xam ab ca ab kàccikat trait yi day feeñ <laughs> kàccikat waaw wala araftahum bi simahum gis nga naafiq yi xam nga nifaaq mooy kàcc gi gën mag moo tax borom bi ne woon yonent bi alay saa saa wala araftahum bi simahum laa wax waaw mooy dañuy am ay melo yoo xam ne ah wala mooy mooy euh, du du du jaas waaw du jaas foo jaar nga xàmmee leen waaw walaw nasha'u la araynaakahum fala araftahum bi siimaahum wala ta'rifannahum sax fii lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum mu ngi noonu mooy ñoom day mooy waxkatu lu amul ku amuk seetlu bu baax yàgg jar bu nit ñi moo tax détecteur yi ñu man loolu waaw waaw mensonge léegi nit bu koy def ci en général du normal dina am yenn tic yu muy yor waaw tiku menteur loolu nag ku yàlla may seetlu wa wa yàlla tere nag ki nga xam ne moom kasfu la ko defal ak wuññee waaw man bi ma xoolee xar kanamam laa xam ne kii du xar kanamu kuy expliquer kuy wax lu dul noonu waaw mu ne nag wa kaana awwalu shay'in takallama bihi li ma njëkk a dégg li nga xam ne moom la yonent bay saa saa njëkk a wax keroog. an qaala mooy dane ya ayyuha nnaas e eh nit ñi waaw afshu salaam la wasaare leen nuyoo wa at'imu ta'aam te ngeen di leel ñam di joxe eh, dee leen nourrir nit ñi waaw ne soyez pas des fils bu leen di siis wa sallu dee leen julli guddi di naafilal seen borom wan naa su fekk nit ñi niyaam ñu ngi nelaw tadxulul jannata bi salaam bu ko defee di ngeen dugg àjjana ci jàmm nii la ko al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi daal di soloowee ci ni mu gën a mag léegi ginnaaw bi ñu gisee taxrij bi nii hadis bu rëy rëy rëy rëy ay mbir la wa billahi billahi billahi hadis bu garaaw la bu garaaw garaaw garaaw en plus da ngay def lien bi ak. hadis bi ñu jóge Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu doon wax ne maam Adama alayhi salaam li ko borom bi njëkk a wax ginnaaw ba mu pisoolee ne al mu ne mu xamal ko alhamdulillah mu ne ko yarhamuka mu ne ko rahimakallah ne ko demal ci malaaka yële gurubu malaaka yële nga dem nga nuyu nuyu leen fa qul salaamu aleykum nga ne na salaamu aleykum mu xam ne mooy presque li ko yàlla njëkk a xamal yonent bi ay salaam bi nga xamante ne nii ci la ñëw fi nga xamante ne nii mooy. fii nekk li nga xamante ne mooy eh, eh, suñu eh, fii nga xam ne mooy Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam li mu njëkk jàngale mooy yaa ayyuhan naas afshu salaam et yéen nit ñi répandez le le salaam mooy dee leen nekk ñoo xamante ne nii dangeen di wasaare nuyoo moom la njëkk indi mooy nuyoo boobu la njëkk jàngale waaw wa afshu salaam wa at'imu ta'am te ngeen leel ñam di joxe nit ñi ñuy lekk voilà wa sallu bil kon gis nga yii nii mooy mooy nekk lu ama am solo loo xam ne moo tax al imaamu daal di ko fi indi di al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahmatullah alayhi léegi nag euh, wasilul arham wasilul arham na ngeen di répandre li nga xamante ne mooy di di jokk seen mbokk yi wa sallu wan naasu niyaam tadxulul jannata bi salaam bu ko defee bi ngeen dugg àjjana ci jàmm léegi euh, kon ginnaaw loolu taxrij bi noonu mooy ñu xam hadis bi fan la nekk kon wax nañ la al imaamu ahmad daal dina koy solo al imaamu ibnu maaja waaye na ko noonu ñeneen ñoo xam ne duñ ko woon ku mel ne al imaamu daarimi rahmatullah alayhi moom daal dina koy solo euh, daal dinay solo affaire bi léegi ki nga xamante ne léegi nag euh, mu des fii nii mooy Euh, euh, ginnaaw bi ñu gisee ni ko al imaam solo ñu gis nag léegi deuxième jàngat mooy ana ban lëkkaale la am ak li nga xamante ne nii mooy suñu bunt wi ñu ne la dafa leer yonent may saasaam bi mu ñëwee Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam li mu njëkk bar bokk li mu njëkk jàngale da boole lan Abdullah yaa ayyuhan naas waaw ndax jàmm moom fu mu amul dara du dox waaw du mbiru yàlla du mbiru nit dara du dox waaw jàmm ci la lépp xaj afshu salam yaa ayyuhan nas e yéen nit ñi afshu salam répandez le salam waaw dee nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di wasaari nuyoo waaw di wasaari nuyoo waaw leen wasaari nuyoo baabu fadli salam wal amri bi ifsha'i yeneen lay saa saa mi njëkk a digal julliti Medina ba muy door a agsi nga xam ne tegagul sax ay bagaasam waaw àggagul woon fi jumaam ji nekk de ah mooy tegagu fa woon ba nit ñi tabax ko ba pare déedéet déedéet déedéet day door a ñëw nit ñi naan nit ñi wër ko muy jàngale li mu njëkk wax ee eh nit ñi afshu salaam waaw. bi sa Abdallah ibn Salam <laughs> afshu salam répandez le le salam waaw répandez le salam jël leen salam ngeen koy répandre waaw dee leen ko wasaare afshu salam waaw répandez le salam dee leen dee leen wasaare nuyoo allahu akbar moom lu njëkk jàngale léegi nag kon loolu mooy digle di wasaare nuyoo kon itam nit ki fu mu dem xam nga eh, gars yi naan priorité yi bu dul woon priorité yonent bay saasaam lu njëkk ci loolu de <laughs> bu dul woon priorité boroom bi du ko njëkk a wax maam Adama alayhi salaatu wassalaam jàmm xamal ko niñ koy defee ba pare ne ko demal ci malaaka yële groupe malaaka yee boo demee nga déglu leen nag buñ la tontoo lañ lay tont da nga jàpp ko yàq sa euh, euh, sa sa waa sa njaboot ndax loolu moo nekk seen fay seenu nuyoo ak seenu fay nuyoo ginnaaw kon lëkkaale boobu nga xam ne leer na walillahi alhamdu wal minna ñu taxawee ni ko tuuti ci yeneen wàll yi nga xam ne mooy li xadis bi wax muy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di def fii waaw côté tertu bi loolu mooy nit ku baax réew muy ñëw liy jaadu mooy ñu génn waaw daal di koy gasandu moo tax yonent bay saab waa lamsaar doon ko defal loolu waaw moo te loolu mooy sunnaay yonent bi la alayhi salaam nga xam ne nit ñu baax ñim noonu gisoon nañ Seydina Abu Dar radiyallahu anhu bi mu nee Sham jamonoy Seydina Usman ba Seydina Usman woolu ko nee na keroog bi may ñëw Medina Medina daa mel ni <laughs> ñu ngi <laughs> bi ñu déggee ne Abu a ngi ñëw mais fépp a fees ñépp a génn waaw parce que ñu bari dañuy dégg Abu Dar Abu Dar waaw léegi saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu salaam boobu te saxaaba yu bari ci dëkk Seydina Usmaan la doon xalifa non <laughs> ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib ak ñeneen ak ñeneen mais Seydina Abu Dar c'est que euh, gars yi dañ doon dégg ñenn ñu ma suñu koo gis mais dégg nañ man huwa Abu Dar ñenn ñi xamoon nañ ko mais gën nañ ko gis namm ko. nee na keroog bi may ñëw di jóge Saam di ñëw Medina mais dafa mel ni Medina mosul maa gis nit ñu fees tel fekk ndax lan nit ku ay ñëw waaw allahu akbar allahu akbar moo tax noonu nag lay dem boroom xam-xam yi noonu lañ masa def moo tax keroog imaamul Buxaari rahimahullah bi muy ñëw bilaadu Xuraasaan ah foofu gaa yi dañoo génn waaw waaw sëriñu imaamu Muslim yeeg waa ñépp génn fees tel di pertu Muhammad ibn Ismaïl amirul mu'minin al-Bukhari naka noonu na ko noonu loolu daa nekk sunna la sunna waaw amul ñu naan cheikh di wañu ñëw gaa yépp di génn nga naan waay yow di def ci oh, waaye dañoo gë waay yow sawaay bàyyi leen seen caaxaan yi ma la yow lañ naan bàyyi sa caaxaan yi boo xamul sunna ñu xamal la waaw te fii mu ne ñi ngeen naan ay star caaxaankat yi fii lañuy ñëw ngeen fees dell ci àll bi waaw yéen a fi doon wax vaillé <laughs> yi ngeen di wax sa wolof ya ba muy ñëw gaa yëpp fees dal <laughs> waaw mu jekk gaa yi ne daa mujj sax woo parents yi xaw ma kan ngir ñu ñëw ndax spectacle bu toll nii accueil bu mel nii moom inde sax amu ko fa te loolu lépp min abwaabil caaxaan ci <laughs> majaalisi shaqaawa yeeg yooyu rek caaxaan yi ngeen leen xamee waaw fii mu ne képp kuñ ne woon am na footballeur bu mag boo xamante ne mu ngi débarqué Sénégal wallahi alladhi la ilaha illa huwa oh, oh. foofu yëpp la ñuy cadrer tellement day fees waaw ndax kat ki jël balu or bi moom moo war a ñëw Sénégal <laughs> fees jal léegi ñuy wax ñoo xamante ne nii ñoom ci dëgg lañ nekk alxuraan ak sunna nga naan lu tax gaay bi génn yow xanaa sa xol daa gumba yonent may saa saa moo tax bi gaay yégée ne mu ngi ñëw dañoo gaaw in jafale nees waaw waaw loolu mooy li nga xam ne mooy ay teggin loolu mooy li nga xam ne mooy sunna bu dul su sunna yeneen saa saam dana mais wane nag waru ngeen woon a génn di ma teertu ah <laughs> waaw waaw nga gis nañ bi ñu agsee gaa yi naan qadima rasulullah wa qiila ah, qadima rasulullah mooy loolu taxawoon nañ ci ne loolu mooy liñ teertoo woon yeneen yonent way saa saam Medina waaye kenn fa tëggul benn tabala ay tala al badru alayna ndung ndung moom yooyu moom taxawut moom <laughs> yooyu moom ngir safal film kese la woon <laughs> loolu moom safal film kese lu tudd waaye moom daa amul du réalité <laughs> waaw waxoon nañ la Seydina al-Bara nettali na ko Seydina Anas ibn Malik nettali na ko Seydina Abdallah ibn Salama ngi ku ci nekk xadima rasulullah jaa rasulullah lañ doon wax xadima dëgmal na rasulullah allahu akbar jaa dikk na rasulullah allahu akbar kenn fa dëggul benn ndënd waxoon naa la kon nag boo fi naree dit daganali sabar bëgg naan ba barke sallallahu alayhi wasallam sax keroog bi muy ñëw ay ndënd da ngay daa amul fan lañ ko dëggal loolu masula am waaw loolu daa masula am seen talaal badru alayna jooju damay ragal ne leen saa salaam masu koo dégg <laughs> masu koo dégg laay yaakaar waaw loolu nag taxawoon nañ ci taxu jarul ñuy nekk di continuer li nga xamante ne nii mooy loolu taxawoon nañ ci léegi te loolu ñaan la saniyatul wadaa bi que taxawoon nañ ci siira bi ñu naan loolu côté Tabuk la alors que Tabuk ca nord ba alors que li lii ci sud bi la en plus càllale boobu ci euh, euh, Ibn Abi Aïsha la yem te kooku moom ci sëriñu imaam Ahmad yi la woon loolu moom mooy ngandum rupture moo am diggante hadis bu mel noonu nettali bu mel noonu kon loolu doo ko jëndeek lii nga xam ne daa wér pëñ hadis yu mel nii hadis Seyna kii bi nekk sa imaamul Bukhari yi ñoom al Bara ibn Azib ñoom Seyna Anas ibn Malik loolu lañ doon wax jaa rasulullah qadima Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar jaa rasulullah e, e, moom itam e, Abdallah ibn Salam loolu la wax nii radiyallahu anhu kon noonu la loolu lu amaam solo nee na ma ñëw waaw parce que bon histoire am dina yàgg nii ah waaw c'est pour bañ a guddal parce que moom moom euh, <laughs> am na ci yenn riwaay yoo xam dana dama ne woon ci kaw sama benn garabu garabu tàndarma dégg nit ñi yuuxu bi ma xoolee ma wax Eh, eh, eh, dégg ñu ne yeneen saa saa ñëw na rek soo gisee ma wax ba wax benn kàddu boo xam ne sama tànta ne woon ci suufu garab gi ni ma xaar mu ne ma yow de lii nga wax mu Muusaa di suñu yonent bu mu ne doo wax lu ko ëpp mu ne kii yonent la <laughs> mu ko moo yonent biñ doon xaar mu ne waaw wallahi moom la <laughs> waaw <laughs> après nag dafa ñëw di leerlu waaw di leerlu mu ñëw nag ah moom ñëwul farax farax lu comme quoi ku xam du dugg ci càmbal càmbal xam nga ñee parax parax luñ mooy li ñu def loolu la wax naa la ko gàttandu ku baax ñoom amuñu dugg ñoom am na nañu gëm yàlla waaye ku xamul te ànd ak xam-xam te convaincre wul ci benn mbir doo ko gis muy muy muy muy def yu yu yu kii noonu day day teey loolu mooy wane ku am xam-xam ak ku ko amul. moo tax moom dafa teey am na xam-xam boo xam ne ñële moom ñoo ko raw pour l'instant ñoo ko raw parce que ñoom ay saxaaba lañ dugg doon ci diine moo tax ñoom fukk boobu noonu war a accueillir la mais moom mu def ndànk waaw te comme que yahuud yi la te fii yahudisme dafay am doole sax seen mooy mooy mooy seen kilifa gi gën a màgg nag moom mii mooy boo tax bi mu tuubee la ne yeneen si may saa saa innal yahuuda qawmu buht gis nga yahuud yi yahuud yi yahuud yi ay nitu ay nitu kii lañu ñoo xamante ne nii euh, du ñu nitu dëgg te tamit dañoo mën a naral nit ak wax-wax yu amul gis nga bés bu ñu xamee ne tuub naa dinañ ma créer ay kàcc yu ay nar yu tooy kat léegi léegi nag da may may may na nëbbatu ci ginnaaw rido bi sa gannaaw nga woolu leen ñoom fóore yahuud yi nga laaj leen kan mooy am ibnu salaam ci yéen <laughs> waaw après nga may maag ñoom ma xool li ñuy def yonent ma lay saa saam woolu leen ñoom moom mu nëbbatu ci ginnaaw bi mu ñëwee mu laaj leen ne leen waa man huwa ibnu salaam fiikum kan mooy ibnu salaam seen biir ñu ne kooku mooy xabruna mu ne man huwa ibnu salaam fiikum kan mooy ibnu salaam ci yéen ci seen biir ah kan mooy ibnu salaam ci seen biir leena nag nee na ñu ne ko ah ko mooy xabruna wabnu xabrina mooy ki nga xamante ni mooy suñu fóore di duñu soob doomu fóore rek mu génn ne léegi nag man gëm naa ne kii mooy ki nga xam ne moom la suñu téere yi doon wax ashhadu an la ilaha illallah wa annahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam gaa yi ne safihuna wabnu bi mu seedee loolu ñu ne kii mooy ku dof ci ku perte la tête ki moo gën a doye di gën a ñàkk xel ci ñun di doomu ci gën a ñàkk xel ci ñun mu ne yeneen saa salaam lan laa la waxoon naa la sama mbokk yi yahud yi ay xaw ma buutu la ñoo daq duural nit ak wax lu amul du léegi lañ na fi seedeel lu baax ne maa fi man maay seen fóori ak sama baay léegi ndax dugg naa ci l'islam ñu xasaale ci sama baay xasaale ma